moom mu ngi tuddoon an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba moom noonu tuddoon muy an-Nu'man looloo doon turam di doomi ku ñuy wax Bachir Bachir di doomi Saad Saad boobu di doomi Saalaba ibnu Julaas julaas bi nag am na am na dañu juum ci dañu wuute am na ñu ne ñoo xam ne xalaas lañ wax euh, mais ibnu julaas am na ñu ne abn julaas la ibn zayd ibn malik ibn thalaba ibn ka'b ibn al-khazraj al-ansari al-badri euh, al-ansari boobu voilà mooy an-nu'man baayam saxaaba la woon di Bashir ibn Sa'd radiyallahu moom xam bu ñu àggee ci ay mbiram dinañu ko gis jarul ñu ciy wax lu bari moom an-Nu'man radiyallahu ta'ala anhu moom bokk na ci ñu njëkk loolu la imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi wax euh, moom imaam al-Waqidi rahmatullah alayhi ma dañu ne ki njëkk juddu moo tax imaam al-Bukhari da ne wulida amal hijra moom an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu mu ngi euh, euh, juddu at mi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaaye kon dañuy gis ne bokk na ci ñi ci tuut tànk yi la bokkoon ñi nga xam ne euh, Medina lañ juddoo bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaay see moom nag am na xadiis yum jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dégg na ci moom dégg na tamit ci saxaaba yu mag yi dégg na ci saxaaba yi saxi eh, boo demee ci saxi imaam al Buxaari indi na fa benn xadiisam imaam Muslim indi na fa ñeenti xadiis yoo xam ne moom imaam an-Nu'man ibn Bashir ci moom la jóge moo ko jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na nag ci xadiis yooyu ci gën siiw mooy muttafaqun aleyhi bi bi nga xamante ni moom la an-Nu'man ibn Bashir wax mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaquul innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyinun wa baynahuma umuurun mushtabihaat laa ya'lamuhunna kasiirun minan naas faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a li diinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhaati waqa'a fi lxaraami karraa'i yar'a xawla alximaa yuushiku an yarta'a fiihi alaa wa inna likulli malikin ximaa alaa wa inna xima allahi maxaarimuhu alaa wa inna fi ljasadi mudghatan idaa salahat wala idaa saluhat saluha aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasadal jasadu kulluhu alaa wa hiya al lii mooy xadiis bii moom bu siiw la sax mu ne moom imaam euh, muttafaqun alayhi la bokk na ci xadiis yi ëpp doole ci xadiis yi yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne euh, euh, l'islam bi ci ci yii la taxaw bokk na ci xadiis i bii moo koy amaalu bi niyaat innamal amaalu bi niyaat ak yooyu xadiis bii ci la Eh, moom am Nu'man ibn Bashir xoola te tout tànk la woon de teewul woon mu ne dégg naa oh dégg naa ñoom moom bokku gone yi nga xam ne bu ñuy fu ñuy waxe xam-xam rek seen bàyyee seen yaay ne leen dem leen football yi dem leen fowi déedéet ñoom dañ leen doon bàyyi ñu nekk ci wet gi doon déglu bay déglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy déglu li nga xam ne mooy ay njàngaleem ba man koo toxal nii bokk ci xadiis yi ëpp doole yi ëpp yi nga xam ne ci la kii bi di centré wu Allahu akbar yoo ñu xam nga ne moos moos sori nañu ak suñu gone léegi te suñuy gone yi léegi ay victime lañ rek comme que mag ñi moom xamu amuñu amuñu yarub lislaam amuñu ko xaajuñu ko am non non amuñu ko moom lañ tudd daal turu turu tur boo xam ne turu jullit voilà sama baay yée jullit la sama yaay jullit la sama maam lool ma nekk fa rek lool rek lañ fa ne mais kenn amu ci yaru jullit c'est nga gis ku am yaru jullit surtout rawatina ñun wolof yi moom bokkul gone yi nga xam ne fu lu am solo amee ñu dàq leen ngir noppale ko dem leen mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndaw yàlla ni sallallahu alayhi wa yaquulu mu naan inna alxalaala bayyinun inna dëgg-dëgg alxalaala yi nga xam ne dañoo teey te nekk li nga xamante ne nii lu lu dagan la bayyinun lu leer la mooy li nga xam ne dafa nekk lu lu lu lu lu lu lu lu dagan mooy alxalaalul mahd li nga xam ne moom dafa dagan dafa dagan ci luñ joyal mu ne loolu leer la mooy amul benn sikki sàkk amul benn lënt lënt ci ni lii dafa dagan comme la comme li nga xamante ne nii euh, mooy mooy yu dagan yi rek comme lekk lekk euh, euh, xar mu ñu rendi ci yoonu sharia ak yooyu xam nga loolu mooy yi nga xam ne dafa leer loolu dafa leer ak nekk lu xaraam mooy lekk ci xar yeeg naan ci ci ci ci boisson yi nga xam ne comme am ndox yu mel noonu ak sol yére yoo xam ne du lu xaraam loolu dafa leer que ne lii nii lii ak ak ak xaraamam ak ak euh, daganam dafa leer alxalaalu bayyinun mu ne wa inna alxaraama waaye naka noonu li nga xamante ne nii mooy yu xaraam yi nag yooyu tamit bayyinun dafa leera ah. nii nga xam ne yu yi mooy dafa am yoo xam ne yu yu xaraam yoo xam ne dafa leer amul benn lëndëre ci lii ñu dafa xaraam comme la naan sàngara ak tamit di sëy jigéen koo takkul ak tamit di sol li nga xam ne mooy soie ci góor non yooyu moom dafa leer ak lekk la lekk yàpp mbaam xuux yooyu moom ak lekk méddëg yooyu loolu dafa leer ne te yow amoo benn nekkoo ci benn jamono boo ko soxlaa mooy ne lool dafa bu ñàkk boo xam ne dafa euh, man la ñàkk nga lekk si noonu ngay dee mooy ne yooyu noonu dafa leer seenu xaraam dafa leer kon wa innal xaraam wa innal xaraama bayyin wa diggante nag yi nga xam ne dañoo dagan leer nañ amul benn yi nga xam ne dañoo xaraam amul benn lënt mu ne nag am na ay mbir yoo xam ne mushtabahat dañoo lënt mustabihat dañoo lënt mooy leeruñu manoo leen a ñi leen xam bariwul moo tax mu ne laa ya'lamuhunna ñi leen xamu leen yooyu yu lënt yooyu kasiirun minan naas li ëpp ci julli ñi ci nit ñi xamuñu leen léegi yooyu par exemple la mooy yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo dañoo wute ci ak xaraamam wala ak daganam comme la comme lekk yàppu yàppu fas xam nga loolu xanafiya yi ñoom dañu jàpp ne dafa xaraam ndax wal xayla wal li tarkabuha wa ndax aaya boobu naan wal ak li nga xamante ne mooy fas yi wal ak berkelle wal ak mbaam yi li tarkabuha ngir ngeen lan ngir ngeen Euh, li nga xam ne ngir ngeen war ko wa zinata mu nekk loo xam ne pour taar taar pour ngeen seen taar pour am ci taar la te loolu ñoom dañu jàpp ne dilaalatul iqtiraan bi dafa am doole foofu ndax waaw yi conjonction de coordination wal la al xayla wal biraala wal xamiira conjonction e e e yooyu dafa am doole ndax bu amul bu fa jariwul dara alxuraan du waxee hasard te li def buur yàlla boole leen ci mend àtte ba pare ne loolu li tarka buuhaa joxe cause bi tax yooyu mel ni dane lii moo tax mu bind ko mooy li tarka buuhaa ngir ngeen war ko wa ko te buur yàlla nag moom mooy bind maa laa ta'lamuun loo xam ne xamagu ngeen ko ñoom mooy ne loolu da ngay gis dafa am lënd même bu dee ne li gën a dëgër mooy li Shafi'i yeeg xanaa bi lay wax ne loolu dafa dagant amul benn problème ndax hadiisu sayyidat Asma bi ak yeneen sayyidat Asma radiyallahu anha mu ne rey nañu fas ci jamono yonent mi alayhi salaatu wasalaam lekk ci euh, kon euh, loolu par exemple lool ci mustabihaat la mooy yi nga xam ne dañ cee wuute ndax dagan naan daganul voilà euh, mooy comme fas waaye tamit nabiz mooy yooyu ngay xooj xooj ci tàndarma yooyu xooj ci ndox yooyu noonu nga xam ne li ci ëpp bu baree day day day day day day day day day màndilaate loolu dafa am tamit wute ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ak am na yoo xam ne comme sol yére yi asiba mooy euh, ndegment yi yére yoo xam ne ci ñoom lañ ko defaree xam nga loolu ndax dafa am wute wute yu rëy la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi est que der der der der boo xam ne comme deru deru gaynde deru segg ak yooyu yooyu dafa am wute léegi nag comme que dafa am wute ñii jàpp ne waruñu koo def ñii jàpp ne war nañ koo def que ne dagan na boog mooy laab na dagan na ñee jàpp ne mooy laabul te daganul loolu nag da gis ne après kon dafa am wute yooyu ñooy mustabahaat yi mustabihaat yi ñi ko xam mu ne laa ya'lamuun na xamu leen kasiirun minan naas ñu ci nit ñi fa man ittaqa shubahaati képp nag koo xam ne moytu na yu mel noonu liñ naan daal day màtteem du màtt duma ci dugal sa loxo mu ne kon ku ci dugalul loo xam rek képp ku sori yooyu yi nga xam ne dafa lënt doxale alwara mooy ne ah comme que daal mbir yi kii na ma bàyyi ko mais nag par exemple bu dee yenn yi mooy dalil yi dafa leer mu ngi mel ni fas fas mooy ne dalil yi comme li ma la wax am na yeneen dalil c'est que loolu dañoo taxul a jóg mais dafa leer que ne saxaaba yi radiyallahu anhu togg nañ ko kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom it doon nañ ko lekk te loolu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam terewuleen ko kon loolu da ngay gis ne lool mooy li gën a dëgër mais comme am na wuute mooy ñenn ñi ñiy jàpp nañ comme Hanafi rahmatullah alayhi mooy mën na dugg ci loolu mais mu ne moo ne nag képp koo xam ne dafa sori ashubuhaat yi nga xam dafa lënt faqad istabra li diini wa irdi koog de kooku ñoŋal na setal na le diineem mooy mënuñu koo jam ci diineem ak tamit ci deram waaye man waman waqan fi shubuhaat képp nag koo xam ne day ñëw moom moom yàkkam ci na moom moom moom daal euh, wute boroom xam-xam yi rahmatullah moom lu ko intéressé rek lay seet nit koo xam ne moom yi ko ci intéressé képp kese lay seet xoolu ci leneen moom bu ñëwee mu ngi xool li nga xam ne moo dëppoo bànneexam tey mu ànd ak xanafiya yi ndax ñoom li ñu wax moo leen neex suba mu ànd ak maalikee rahmatullah alayhi ndax li ñu wax moo leen neex ginnaaw suba mu ànd ak Hanabila yi ndax li mu wax ci sujet beneen moo leen neex moo ànd ay bëgg-bëggam jamais mu xool fi dëgg ak fi dalil yi ànd doobe mu ne ñu mel noonu ñooñu noonu képp koo xam ne noon ngay def moom nekk ci subuhaat yi rek di dem te boobu sax bu yàggee yow moom neewu sax fii subuhaat yow li nga ne mooy yaa ko tay la ndax de de toute façon règle lu ñépp di nga dem à leurs encontres ndax règle bi kiy utiliser qaida bi mu topp ba taxoon ni lii dagan na moom la utiliser waat ci beneen question bi yow nga bàyyi ko fa ndax àndul ak say re sa àndul ak say bakk sa sa bànneexu bakkan mu ne nag képp ko xam ne sorowa man waqaa képp ko rot fi shubuhaat yi nga xam ne ay shubuhaat lañu ko mi ñu wax sànk moom day day tàbbi fi xaraam yi ci li nga xam ne loo xaraam la karaayi mu mel ni ki nga xam ne aji sàmm la muy Piètre euh, Pasteur bi yaraa mu ngi mu ngi sàmm xawlal xima dafa mel ni rek waa ji nga xam ne dafa yor ay gàttam ay xaram ñëw di leen sàmm ci autour de Manding bi mooy fi gaynde yi ne mu ñëw ba fi dëkku gaynde yi muy titiller seen seen kii seen frontière indi ay xaram ci ci ci frontière kër gaynde yi mu ne kooku koy xam nga yartan fii yuusu ko ak yartan fii tuuti kon rek mu dugg seen seen zone seen territoire yóbbu fa xar yi ñu fay lekk te te buy dugg ci territoire yi gaynde yi di ko gis te dañoo xiif kon kay ko xam nga ne dañ koy fàdd moom jur ji la gaynde yi jaxas mu ne alaa yëgu leen ma yëgal leen alaa waawee wa inna li kulli malikin xima yëg leen ni nag buur bu ne am na loo xam ne mooy chasse gardée la loo xam ne day teet ku fa dugg alaa yëgu ma yëgal leen alaa waawee wa inna himallahi mahaarimu yi nga xam ne nag mooy sa se garder yàlla yu moom mooy yi nga xam ne moom la tere ne bu leen ko jege mooy fi nga xam ne foofu day tere ku fa dugg mooy yi mu tere yi mu xaraamal yépp naan sàngara ci himallaahi la bokk ku ko naan rek mooy bëtt nga frontière bi yàlla ne woon bu fa kenn dugg si yow nga dugg si ale sàcc même chose jëw même chose euh, euh, xeet nit ñi même chose rëy loolu lépp ci la mu ne kon nag képp nag koo xamante ne ni dafa kii dugg ci non kooku kooku kooku mu ne yi yàlla ximallah sa se garde yàlla ba mooy maxaarimu yi nga xam ne moom la tere bëggul kenn jege ko ba naan da koy laaj moo tax mu naan wala taqrabu zina bu leen jege sax njaaloo ngir bu mooy bu leen jege sa se garde bi li ma bu leen ko waxuma la sax di fa ñëw de mais bu leen ko sax jege mu ne alaa yëgu leen wa yëgal leen alaa waawee wa inna fil jasadi am na ci ci ci ci ci yaram yaramu doomu aadama mudghatan benn lumbu deret idaa saluhat bu bu bu yéwénee baax saluha dina baax aljasadu yaram yu kullu yaram yu yépp dina baax waaye wa idaa fasadat waaye gis nga lumbu deret woowu dogu dogu yàpp woowu de wa ida fasadat bu dee dafa yàqu fasadal jasadu yaram yu yépp day yàqu kulluhu mboolem seen alaa nan na ñu ne ko ah lii de am na solo lumbu deret loo xamante ne nii aw dog la wu ndaw wu nekk ci doomu aadama bu baaxee lépp baax yaram wi yépp baax te bu yàqoo yaram wi yépp yàqu ha waay sang bi wax ñu loolu mooy lan waay mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma wagal leen wa hiya loolu ne mooy lan bu mooy xol moo tax xol bu baaxee lépp baax bu bonee lépp katakay na lépp wadd yàqu mooy moteur rek oto bu moteuram cassé en pleine route oto bi du yëngooti dootul yëngu noo bëggati mu yënguta te te xol bi yàqu na muy moteur bi nit lool la bu xol bi kasewee mooy lépp kase na yàqu na xol bu baax nag du nit mooy toog naan man man nii man ni ma baaxe nga xam ne mos yéeneew ma kenn lu man nii nga te waa ji koy wax kat lu bari surtout wolof yi du ñu julli wala boobu respecté wuñ ci dara du ñu woor di def lu leen neex booy waxee ñu man nii nga xam ne mos ñépp laa yéene lu baax nga xam ne sama xol bi ni mu laabe ni mu lee lekki loolu ay kàcc la mooy ne sa xol manula baax lu dul ngay def li yàlla digle ngay bàyyi lim tere te loolu sax nit da ko man da wax boppam wala tuzakku anfusakum suñu borom nee na bu leen fi nekk di flagorner seen fla flaa di di di di di yi glorifier seen bopp bu leen fi glorifier seen bopp ku nekk di ngandal di pompeel sa bopp non ku ràcc jëmale sa kanam kay mu dël loolu kenn jaru ko wax ay sama xol ni mu seetle loolu da ngay bàyyi bañ waxal loolu voilà ndax nit ñee la ko waxal te nit ñi la koy waxal est-ce que mooy ñi baax ak ñi mel noonu ñoo la ko waxal loolu ëpp solo kon nag loolu xadiis boobu Seydina an-Nu'man ibn Bashir mooy ki nga xam ne moo ko solo gis nañ li muy nekk gone yëpp mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax moom nag Seydina an-Nu'man ibn Bashir baayam di Bashir da ko bëggoon lool radiyallahu taala an ba moo tax ñëw na ci Sahihayni eh, baayam dafa ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam inni naxaltu ibni haadaa ghulaaman fa qaala akulla waladika naxalta mithla qaala laa eh, an-Nu'maan ibn Bashiir riwaaya yu bari la nag imaam al Buxaari dina ci riwaay yu bari na ko noonu boo demee ci imaam Muslim ibn al ibn Hajjaaj ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhima euh, di ñu fa fekk yooyu euh, dafa baayam di Bachir da ko may euh, dafa am lu mu jël may ko doom am ne bii dane xulaaman ab jaam la ko may jaam la may doom ji muy Bachir te xoola temps yooyu ñaata at la amoon bii mooy yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi doon dund te pourtant mooy amagul woon sax bu dee maximum lu mënoon am jamono yooyu mooy dix ans ndax bi yonent mi alayhi salaatu salaam di génn àddina moom Bachir ak Nu'man ibn Bachir la moom bàyyam nag da ko soppoon lool daal di koy may euh, li nga xamante ne nii daal di koy may benn benn riwaay mu ne ab jàmm léegi nag euh, kii ne. yaayam yaayu an Nu'man ibn Bashir ne ne ne ne jëkkër ji di Bashir ne ko man duma nangu lii euh, lu dul nga dem wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam daal di seede ne yaa may lii sama doom ji di Bashir <laughs> yaayam moo doon kan yaayam moo doon Amra bint Rawaha seeru Abdullah ibn Rawaha la woon radiyallahu ta'ala an huma wardaahuma seydna abdullah ibn rawaha gisoon nañu tarjama walillahi alhamdu wal minna yaayam yaayu an-nu'man ibn bashir moo doon amra bint rawaha radiyallahu anha mu ne ko man du ma nangu këni may nga sama doom ji ndax dafa amoon yeneen doom yoo xam ne yeneen soxnaam yee ko jur mais mu may doomam ji nga xam ne moom amra ko jur mu daal di koy may kii am nu mu ko may nee na fii ab jàmm naxaltu ibni hada ghulaman dama ko jox cent ay wax mooy cent loo xam ne amul amul du jaay dama koo may daal ab jaam léegi comme que soxna si nee ko man du ma d'accord lu dul nga dem yonent bi alayhi salaatu salaam mu seede ko moom it mu dem mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah euh, ne ko akullu waladika nahalta mithla ne ko ndax sa doom yépp sa yeneen doom yépp may nga leen lu mel ni li nga may Nu'man mu ne ko déedéet mu ne ko ci benn riwaay mu ne ko farja'u kon la nga ko mayoon jël ko nga delloo ko am na ci beneen riwaaya euh, dane yoo xam ne imaam Ibn Hibbaan ci euh, euh, nu mu tudd imaam Muslim da koo delloo imam an-Nasa'i ñoo ñooñu soloo nañ ko mooy dañu la tuddal muttafaqun alayhi bi mais ñeneen soloo nañ ko yonent ma alayhi salaatu salaam dane ko déedéet ne ko comme que joxoo sa yeneen doom yi dangaa beral kon yow li nga ma tontu day wane ne dangaa beral sa doom am Nu'man may ko loo mayul sa yeneen doom yi kon nag man demal ci keneen nga seedeleew ko ak sa jëf jooju ndax man rasulullah sallallahu alayhi wasallam duma seede ci loo xam ne ak njubati la ak ak ndëngte la non man duma seede ci loolu seeti keneen mu seede voilà ne ko demal ci beneen mu ne ko li yashhad ala hada ghayri demal keneen ku dul man daal di koy seede te xam nga ne yonent bi alayhi salaatu salaam transaction wala maye gu mu seedewul keneen ci saxaaba du ko nangoo seede pour wan ne ko li nga def du nii mu ne ko déedéet ne ko man laa ashha laa ushidu wala laa ashhadu illa ala al ne ko man laa du duma fi nekk di seede illa ala al lu dul lu dul ci dëgg inni laa ashhadu ala jawr man new ma fi di seede loo xamante ne ni ak ndëngte la non non am na ci beneen riwaaye da ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw ne ko man de sama soxna si di am ra mooma moo ma digal an ushhidaka ma seede loola yow yonent bi alayhi salatu wasallam mu ne ko antayta sa'ira waladika mithla hada ne ko ndax jox nga say neen doom yi lu mel ni li nga dox am noomaan mu ne ko déedéet mu ne ko fattaqullah wa'dilu bayna awlaadikum ne ko ragal leen yàlla te ngeen yemale seen diggante doom yi loolu moo tax euh, euh, euh, nit amul droit di favoriser benn doomam ci ñeneen ñi ah. di jàpp ne walla moom laa gën a bëgg moo tax moom laay gën a defal non non gisoo Bachir loolu la def radiyallahu anhu ibnu Sa'd dafa ñëw ne man may naa sama doom jii dama koo may mu ne ko ndax may nga ñeneen ñi sa yeneen doom yi may nga ko lu mel ni ñu ko may mu ne déedéet mu ne ko kon demal nga seede loo ko ndax man laa ashhadu ala jawr man alayhi salatu wasallam duma seede loo xam ne ndëngate la ak njubali la ndax nit danga war a yemale say njaboot fattaqullah mu ne ragal leen yàlla wa'dilu bayna awlaadikum te ngeen nekk ku juste ñu juste envers vos am na ci yeneen mu ne mu ne dafa yéeg minbar bi sax wax lool ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne na ngeen yemale seen diggante doom bi comme ni ngeen bëggee yéen ñuy yemale seen diggante ñeent ci des waaw akbar kon da ngay gis ne nit it lool na say doom bul ñëw di favoriser kenn ndax walla mooy kii man ma koy jox loo xamante ne nii loolu yow yaa ngi créer ak noonoo seen biir te deewagoo ndax ñeneen ñi buñ gisee ne yow lu ñëw rek moom ngay favoriser mais da leen di metti te loolu yow yaa ko créer situation boobu yaa ko crée buñ demee ba biir ba nga nekk man mënatoo dara nag nga gis juboowu tuñ juboowuñ duñ ci dara nga nekk fi di kaas naan man sama doom yi ni ma leen yar ci diine waaye ñu ngi nii duñu tuddanteeg loolu mais yow la yow la yaa ko def bi nga fi nekkee ñu nekk fi ñépp ngay favoriser kenn ki yow mbañante boobu yaa ko doon yaa ko jëmbatoon ba pare ci seen xol yi doon ko suuxat tous les jours moo tax nit day yemale diggante ñëw indi sëri ca jox kii bàyyi ñi ci des wala jël li gën a baax jox ki bàyyi li ci des yooyu yëpp minal jaw loolu lépp li nga xamante ni dafa bokk ci li nga xamante ne nii mooy euh, ci ndëngte la voilà moom kon Seydina Nu'man radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ ni bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di génn àddina moom mu ngi amoon dix ans euh, alhamdulilah ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ci xilaafaam moom la defoon moo ko moo newoon gouverneur bi newoon Kuufa ci ab benn jamono ginnaaw gi mu newoon Damas euh, nekk fa li nga xam ne mooy juge ba ginnaaw gi mu nekk ki nga xam ne moo jiite woon Hims di Homs moom foofu la ne woon mu jóge Homs di Hims léegi gars yi ñoo naan Homs ñoo yóbbaale seen kii yi booy xool ci actualité yooyu même seen pan wi xaw tax ñu biit bind Homs mais Hims Hims la wax ci arab Hims euh, euh, moom foofu la ne woon euh, ginnaaw gi moom Seydina an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu taala anhu wa arda moom nag mu ngi génn àddina foofale ca Hims l'an 64 ci la génn àddina ca Hims moom Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu taala anhu wa an abihi Bashir ibn Sa'd wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu